wadkur fi lkitaabi ibrahim innahu kaana siddiqan nabiyya suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya bi nga xam ne mooy ñeent fukk bi ak benn mu ne wadkur tuddal yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam nettaleeb ki nga xamante ne nii fil kitaabi ci téere bii di alquraan fil kitaabi ci saar bii nga xamante ne nii mooy suuratu seydinaa maryam sayyidatuna maryam alayhi salaatu wassalaam ibrahima yonent ba nga xamante ne nii moom lañu naan seydina ibrahim alxaliil alayhi salaatu wassalaam innahu dëgg-dëgg moom kaana nekkoon na siddiqan nabiyya nekkoon na koo xamante ni nii ku jéggi dayo ci li nga xamante ne nii mooy ak dëggu ca njom boxtalum dëggu mooy yonent yi de rawatina seydina ibrahim alayhi salaatu wassalaam nabiyya te man maa ko defoon yonent man id kàttalakul ba nga xam ne xaala mu ngay li abiihi ca la waxe woon ki nga xamante ne mooy baayam di azar ne ko yaa abati e yow baay booy li ma ta'budu moo ana mooy ndayu ngay jaamu maa laa yasma'u loo xamante ne du la dégg boo koy woow aka jaamu wala yubsiru te du la gis dee wala yughni anka shay'a te du la jariñ dara yaa abati yow sama baay booy inni man ibrahim nii kat alayhi salaam qad jaa anii dëkk dëgg rak dikkal na ma minal ilmi ci xam-xam xam-xam boo xam ne ci sama boroom la tukke muy xam-xamu yonent gii mu ma def ba pare xamal ma ko maalam loo xam ne nag moom dikkalu la maalam yàtti ka dikkalu la de fattabi'ni waxuma la ko ngir puukarewu sa kaw nag dadi nag borom bi moo ma yónni jox ma leer ma gis ne li ngeen ne ah safaanoo naag yooyu leer de ma lay woo nag ngir nga topp ma nag ngir ñun ñépp ñu daal di gindeeku kon nag fattabi'ni topp ma de ahdika bu ko defee ma daal di lay ginde daal di lay orienté siraatan ci yoon wi nga xamante ne nii sawiya muy yoon wi nga xam ne moo coow wooral jëm ci borom bi tabaraka wa taala mu ne ko yaa abati eh, yow sama baay booy ba léegi laa ta'budi shaytaan bul jaamu mukk waay ngal la waaye bul jaamu di topp ki nga xamante ne nii mooy shaytaane mi nga xam ne moo leen di digal naan leen def leen rek ngeen di def waaye bu ko topp mukk tabul topp yi nga xamante ne nii moom la lay digal de boy ci xërëm yi yooyu ndax inna shaytaane dëgg-dëgg gi nga xam ne mooy shaytaane di iblis kaana nekkoon na lir rahmaani ñeel aju borom bi boroom yërmande yi nga xamante ne ci nga xam ne borom bi fees del ak yërmande moom de asiya ko moy la njëkk moom la ko borom bi tabaaraka wa taala daal di woon digal ca maam aadama alayhi salaatu wassalaam te sujóot ga daf koo moyoon waaye yemul ci yooyu ci moy yàlla kese la dëkk moom iblis kon yaa abati e sama baay booyi inni man ibrahim mi kat alayhi salaam axaafu damay ragal an yamassaka adaabun min arrahman damay ragal ah boo continuer ci topp a ah, seytaane de mu daal di lay laal adaabu mbugal min arrahmaani tukkee ci boroom di nga xam ne moo fees dellu girma de kon gis nga lu tax seydinaa ibrahim ne mbugal mu tuddee ci arrahmaan moom laa la yàgg moom laa la yàggoon na wa ne xattaa ñi nekk biir safara sax yërmande yàlla da leen fay fekk moo tax nga gis ku nekk biir safara di woo boroom bi naan yaa xannaanu yaa mannaan te tamit di woo naan rabbana yooyu yépp xéewalu yërmande boroom bi la tabaraka wa taala ndax jaam bi kat saa bu woowee boroomam mooy ne wax dëgg loolu xéewal la ci moom te yéefér yi bu keroogee dañuy sellal seen woo gi ñuy woo seen boroom mooy du nekk ay woowu ñàkk ñàkk pexe la parce que amuñ pexe waaye mooy amatuñ xam nañ ne fii moom seen borom nekk fi ne de toute façon iblis mi leen doon réerale lii tëmb moom itam ci biir safara si moo tax gaa yi moom dañuy xam ne mbir mi borom bi rek ka fi nekk ñuy tudd turam borom bi tabaraka wa taala te loolu nag moom wax dëgg yàlla xéewal la ci jaam loolu moo tax na Seydina Ibrahim ne yaay ji ali baay ji alayhi salaam ne ko bul jaamu te bul topp ki nga xamante ne nii mooy Iblis ndax damay ragal yaa abati inni axaafu yow sama baay booy man kat damay ragal mu daal di lay laal. an yamassaka adabum bugal moo xam ne min arrahman ci borom bi nga xam ne moo fees dell ak yërmande ndax yërmandeem googu ci lay mbugale jaam yi parce xam ne ne ñii moom. li tax ñu mën koo tudd du jaar lu dul mu bugal leen moo tax ñu mën a nekk biir àjj biir safara naan ñi rabbana boo leen yóbbu woon àjjana gaa yu mel noon du ñu tudd yàlla borom bi xam na ko moo tax ñooñu moom seen kër safara kese la mën a doon man nag fatakuna bu ko defee nga nekk bu boobaa li shaytaani nekk ngir shaytaane waliyan koo xam ne mooy yaa yéenay méngoo mooy ak ku koy dimbali nga de tey ëpp lëkkaaleem ngay doon foofu la ca safara bu lii la seydinaa ibrahim alayhi salaatu wassalaam daldi wax ki nga xam ne mooy baayam boobu rib azar léegi nag bi nga xam ne ci la wax lii lii itam day wane ne nit bu yoree ak njub ñi mu war a njëkk woo mooy ñi nga ginna a xam ne ñoo ko gën a jege moo taxoon suñu borom comme ni ñu ko gise woon suñu borom yonent bi alayhi salaatu wassalaam borom bi ne ko wa anzir ashirataka al aqrabin ne ko daal di xupp daal di woo ashirataka ñi nga xam ne ñooy sa njaboot sa famille al aqrab yi xam ne ñoo la gën a jege li wolof naan bay sa weyu commencé tàmbalee sa weyu tànk mënoon xalaatuñu nit yor leer yor xam-xam bu leer ñépp di ci jariñoo nga koy laareel ñépp ba pare bàyyi ñi nga xam ne ñoo la gën a jege wa aati dal xur wal dal qurba haqqo te borom bi tabaraka wa taala waxoon na wa aati da nga jox zal qurba way jege ñaale yi haqqahu ki nga xamante ne nii mooy moo tax suñu waroom tabaraka wa taala noonu la ko defe moo ne mbir yi ku yor leer yor xam-xam bu leer njëkkeel ñi nga xamante ne nii ñooy ñi la gën a jege léegi nag buñ la nangulul loolu moom ak nangu ñàkk nangu nekkul ci sa loxo nekkul ci loxo yi keneen waaye mu ngi ci bayna yaday rahman mu ngi ci diggante borom bi tabaraka wa taala moom moo ko yor te moo koy def ci xolu ku ko soob walillahi alhamdu wal minna moo tax seydina ibrahimul xalil alayhi salatu wassalaam tàmbalee ci baaji nii bi nga xam ne nag ci nag lan la ko baay ji tontu qaala borom bi nee na baay ji ne ko araghibun anta an alihati ya ibrahim ne ko ah wa raahibun araghibun anta an alihati ah yow ibrahim nii ma la dégg ah kon yow mii dal yow daal da ngaa xemmem leneen daal bàyyi fi suñu yàlla yi nga xam ne moom lañu fekk baay ak mbaay ak maam yaa ibrahimu yow daal leneen nga xemmem daal daal di leen bàyyi daal yow daal du mooyu leen yaa ibrahimu ah yow ibrahim loolu laa lay laaj te xam naa ne loolu la de ndax nii ngay waxe mooy gëmoo leen kon nag la in lam waat naa ne gis nga boo arrêté wul di wax suñu yàlla yi nii naan li ñu nekk baaxul ak yooyu ak di ma wax yu mel nii na la leer ne la arjuman naka waat naa ne dinaa la xaañ xeer wala la arjumannaka dinaa la joor ay kàddu yu ñaaw yàq zaano wax lu wax ju ñaaw ci kaw si si diggu nawle yi ba ñépp xam ne daal di lay ŋàññ ci diggu ñépp te loolu ak toroxtaange lay doon dee léegi kon la arjumannaka wala dinaa la xaañ lu li nga xamante ne mooy ay xeer de wala ci sama laam ne ñuy wax jur nii te léegi sax yow nag ma sori ma ni ah, jamono ju yàgg nag ma jógeel fii wala bu ma la gisati ci jamono bu yàgg ba kera sa xel di dikkaat ba nga mën a xam ne ñun li ñu nekk mooy yoon nga door a ñëw fekk ma fii nii léegi nag bi nga xamante ne nii ci la wax nii qaala seydina ibrahim alayhi salaatu wassalaam waaye jàngal teggin walla moo jàngal teggin aka neexoon ñi nga xam ne ñoo yor lu baax yor xam-xam yor leer ak neexoon ñi nga xam ne noonu la ñuy wax seen waajur yeeg seen mbokk yi seen rakk yi jigéen yeeg seen mag yu góor yeeg seen rakk yu seen mag yu jigéen yeeg seen rakk yu góor yi buñ leen ci woo ñu xam niñ koy waxe ak ñi nga xam ne seen baay seen waajur yeeg seen baay yeeg seen nijaay yi ñu xam ne lépp ci teggin la war a tegu Seydina Ibrahima alayhi salaam neew ko waaye yow tant pis yow ma ne doxal na le nga naan wan waaye man ma nekk ci dëgg di la woo nga naan yow waaye yow maa ko def sax nga lan la wax na ne salaamun aleyk mooy ne yal na ah jàmm yal na jàmm nekk ci yow mooy ne yal na mooy mooy ne salaamun aleyk mooy ne man jàmm kese moo jóge ci man di ñëw ci yow de du ma la laal ak dara loo xamante ne nii malgré lii nga ma wax wax ju tare nii waaye salaamun aleyk jàmm kese mooy tukkee ci man de waxu jàmm waxu jëfu jàmm ñooy ñëw yal na mooy nekk ci yow te yal na nekk ci yow sa astaghfiru laka rabbi man nag naa la ñaanal njéggal sama boroom bu ko defee mu jéggal la ba nga mën génn ci shirk gi nga nekk innahu dëgg-dëgg moom sama borom kaana bi hafiya moom de borom bi tabaraka wa taala aka mu ma aka mu ma moom miinal di ma ñaan di ma nangul samay ñaan ay way inna rabbi ka innahu kaana bi hafiya sama borom de ku baax la ci man ku am yërmande ci man te miinal na ma di nangu samay ñaan waa wa a'tazilukum waaye nag du ma yem ci ñaanal la njéggal noonu rek wa a'tazilukum waaye nag moom dama leen di sori mooy dama leen di dandu mooy dootu ma nekk fii ndax manumaa nekk foo xamante ne nii ci mooy yàlla guddeeg bëccëg lañ dëkk woo naa leen nag bi ma fi nee yéen yépp mooy masumaa toog lu doon maa ngi leen di woo ngir ngeen génn ci bokkaale yàlla gi ngeen nekk waaye nag comme que mbir mi leer la xujja gi taxaw na mooy lay wi de leer na mooy taxawal naa ko fii te loolu la borom bi tabaaraka laa nam moon te loolu la sàmm loolu la bëggoon moo tax mu yónni ma jox naa leen lay wu leer wi yuy wane ne moom kese ngeen war a jaamu waaye ngeen bañ comme que nag agsi na ci yéen jeex na man sama mission pare na fii de wa antazilukum man nag dinaa leen beru wa ma na min dunillah waaye beru rawatina li nga xam ne moom ngeen di jaamu wëllif borom bi tabaraka wa taala muy seen xërëm yi wa ad'u rabbi waaye man de dinaa ñaan te de moom kese laay jaamu sama borom moom kese laay ñaan te moom laay jaamu asa alla bi du'aa'i rabbi shaqiya te man de leer na ma asa amaana asa mooy ne noonu lay demee sax laa na man de nekkuma bi du'aa'i rabbi ci jaamu gi may jaamu sama borom shaqiya nekk koo xamante ne nii dama ci torox comme ni nga xam ne jaamu ko te xërëm yi ni ñuy toroxe man moom du kuy jaamu boroom bi tabaaraka wa ta'aala sama borom jaamu bu ma koy jaamu moom kese laay jaamu te nag du ma nekk ci jaamu gi may jaamu te am naa yaakaar ci moom te noonu la koy defee waxu li nga xam ne mooy teggin li nga xamante ne même bu dee jul jaam bi xam na ne borom bi garantil na ko nii waaye moom mooy fa'alun lima yurid mu bañ di dogu noonu rek mu dax moo tax mu utiliser lii ne sa allah akuna ba bañ a nekk bi du'a rabbi ci ñaan gi may ñaan ak woo gi may ñaan ak jaamu gi may jaamu rabbi sama borom shaqiya ne dama ciy texee di de falamma tazalahum suñu borom ne bi nga xamante ne nag ci la leen ber wa ma ya'buduna ak li nga xam ne moom lañ doon jaamu jaamu ci ay xërëm min dunillahi wallif borom bi tabaraka wa taala wahabna lahu isxaq ca gannaaw ga ca kanama kanam ci laa ko may doom ju ñu naan Isxaaq wa Yaquub ak beneen sët boo xam ne sëtam muy Yaquub wa alayhim assalaatu wassalaam wa kullan ta ku nekk ci ñoom ñaar ja'alnaa nabiyya def naa ko yonent muy Seydina Isxaaq Yaquub kon nag xam naa inshaa Allahu taala ñu yem nii ci jotaay bii di ñëw ñu daal di àggale wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi